bacda acuudu billahi min alsheytaan alrajim wala in sa'altahum man xalaqa alsamaawaati wal arda layaquulunna allah qul afara'aytum maa tadcuuna min duuni illahi in araadani allahu bidurrin hal hunna kaashifaatu durrihi aw araadani birahmatin hal hunna mumsikaatu raxmatihi qul xasbiya allahu yatawakkalu almutawakkiluun kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xamante ne mooy fanweer ak juróom-ñett mu ne wala in saaltahum mu ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam li ci gën a mooy boo leen ñoom yéeféru quraysh yi yéeféru màkke yi zaadaha allahu tashrifan wa takrima li ëpp ci ñoom lii lañ jëmoon ne leen man xalaqa samaawaati wal ard ana kan mooy ki nga xam ne moo bind asamaan yi ak suuf la yaquulunna waat naa ne dinañu la tontu benn tontu nekk ku bind de mooy allahu mooy boroom bi tabaaraka wa taala qul kon nag bu boobaa wax leen afara aytum ma tad'una min dunillah waa da seet leen rek ñi ngeen xam ne ñoom ngeen di jaamu yéen d'accord ngeen ne boroom bi tabaaraka wa taala moo bind asamaan yi moo bind suuf waa lu ngeen jaamu ko moom ngeen ne foog ngeen boole kook leneen loo xam ne leer na leen di binduñu dara kon mu ne aqul ah, wax leen afara'aytum ma tad'una min dunillah seet leen li ngeen xam ne moom ngeen di jaamu mu wëlli fi yàlla borom bi tabaaraka wa taala di seen xërëm yi in araadani allahu bi durrin bu borom bi nammaloon ma man sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam lor na ndax seen yàlla yi ñoom kaashifaatu durri ñoom ñooy may wuññil li nga xam ne mooy lor goo gële musiba goo gële borom bi tabaaraka wa taala na mu maa teg bu boobaa aw walla boog araada nii walla borom bi nammal ma bi rahmatin ci yërmandeem defal ma xéewal hal hunna ndax ñoom seen yàlla yi seen xërëm yi mumsikaatu rahmati ñoom ñooy rëy li nga xam ne mooy xéewalu yërmande yàlla jooju tabaaraka wa taala mu ma nar a defal qul xam ngeen ne la dont bi leer na de kenn ci yéen manu la wax ne yàlla yooyu ñoom ñooy téeli boroom bi nam ma def moo xam loo xam ne day metti ci nit ki wala lu ko neex amul kenn lool nag ñoom yàlla yi lañ ko doon wax waaye ñun ba léegi nañ jàpp ne lii ñun tamit lay waxal bu kenn yaakaar ne ana ci ñi nga xam ne moom la ñuy bokkaaleeg bi tabaaraka nañu nekk ne sax ay yonent lañu woon wala ay waliyu lañu woon ay nitu yàlla est-ce que jàpp ngeen ne kan moo mën a wax ne boroom bi dina nam ci jaam dara loo xam ne yiiw la ab yonent ak nu man di toll taxaw ne ko borom bi lii moom moom du jàll wala ab waliyu ne ko lii moom du dal ci waa ji moo xam safaan est-ce que mën naa nekk ñépp xam nañ ne lool man da nekk kon nag suñu borom ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon wax leen qul waxal hasbi man de borom bi tabaaraka wa taala dong mooy ki ma doy alayhi ci moom dong yatawakkalu nay wàkkiirlu almutawakkiluuna ñi nga xam ne ñooy wàkkiirlu de te am kóolute ci seen borom tabaaraka wa taala lii waxoon nañ la nag li muy wax ci laay bi ay façon yéeféer la mooy bul yaakaar ne yéeféer yi léegi ñu bari en tout cas surtout yéeféru Occident yi muy fii ci tugal ci tubaab yi ak nasaraan yi ñoom boo leen laajoon ne leen kan moo bind asamaan yeeg suuf li ëpp ci ñoom dañ daan la nature bee ko fi def moo tax lii ay façon yéeféer la te sax waa Makka am na ci ñoo xam ne façon boobu ñu doon wax dahri yu na yi wama yuhlikuna illa dahr gisoon nañ ko te faatuñu daal te jëlewuñu fi li ñu fi indi daal mooy nature bi mooy daal jamono jee ñu fi indi tey bu ñu waree faatu it ñoo ñuy yóbbuwaat rek loolu façon yéeféer la yoo xam ne léegi nii côté Occident en tout cas ñoo fi ëpp moom la ñuy woowe athéisme nga xamante ni nii nee nañu gëmuñu dara ñoom daal seen njàmbaari bopp seen góorgóorlu bopp seen effort bopp moom lañ jaamu de loolu ñooñu boo leen waxee kan moo bind asamaan ak suuf. jamais ñu wax la borom bi tabaaraka wa taala moo tax yéefér yi ay ay ay funuun la lil kufri funuun mooy ak kéefér dafa am ay branches yu wuute ay pàcc yu wuute kenn manu la ñëw nag jàpp ne yéefér yépp nii lañ mel déedéet ñëwal fii nga benn benn tubaab ne ko yow monsieur comme niñ ko waxoon monsieur Christian mais qui a créé les cieux et la terre waaye christian kan moo binda sawaan yi suuf danaan la la nature mu jeex tàkk kon nga xam ne kooku beneen façon yéeféer la suñu boroom di continuer mu ne xul waxal yaa qawmi ee yéen samay ñoñ ñii di waa Quraysh wax leen yow rasulullahi sallallahu alayhi wasallam i'malu ala makanatikum jëf leen ci seen bërëb ya mooy yéen li ngeen gëm kom ko woonaa leen ba sonn ngeen bañ léegi daal mbir mi leen na la nekk leen ci seen xaal bi ngeen nekk ak li ngeen di tëral daal li ngeen jàpp ne loolu ngeen di doxe ndax fi ngeen fekkoon maam ak bàyyi léegi dox leen ligal dëgal leen liggéey leen jëf leen ci kaw la ngeen gëm nii man amilun maa ngi jëf ci kaw li nga xam ne ci la ma sama borom teg fa sawfa ta'lamuna xel séeb ngeen a xam mooy continuer leen rek lii tëkku la de mooy ne bés bu ngeen continuer ci seen mooy yàlla gi bés bu leen fi borom bi di mbugal nangeen xam ne loolu moom du jaas de bu ngeen ci génnul de mu ne man yatihi man yatihi adabun yuxzihi wa yaxillu alayhi adabun muqim di ngeen xam di ngeen xam lan mbugal mi buy agsi ci kan lay dal waaye mbugal mi kan lay dal man ka nga xam ne yatiihi di ngeen xam yéen waa Quraysh du ngeen may tëkku man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme ni ñu ko gisa woon ci jotaay bi weesu gaa yi wayu xawwifuunaka billadina min duunihi ñu lay jiital ci ñoo xam ne moom la ñuy jaamu te wóolif bu wuteeg borom bi tabaaraka wa taala suñu boroom ne ko wax leen yéen jëf leen continuer leen ci ngeen nekk man maa ngi jëf fa moo ta'lamuuna xel séef ngeen a xam man anakan yatiihi lay dikkal adaabun mbugal moo xam ne yuxziihi moo koy gàcceel lee wa yaxillu mu rot ci kawam alayhi ci kawam adaabun mbugal muqiimun goo xamante ne kuy sax ci kawam lay doon de te lool la ko borom bi tabaaraka wa taala di sa saar bii Makka la wàcc am na nag lenn laaya yoo xam ne boroom xam-xam yi kom nu ñu ko tudde woon rahmatullahi alayhim dañu ne madinatul munawwara ala saakiniha afdalu wa wassalaam la wàcc talool dinañ ci ñëw inshaa allahu taala ñoon nag mooy na gis nga mbugal nii mu leen doon wax ne di ngeen xel seen ngeen a xam mooy ña nekkoon yéeféru Quraysh yi wan na leen ko keroog Badar de bay na Aba Jahl Abu Jahlin anamu keroog lañ ko nërmeel foofule ca Badar daal di koy faat ay na ñoom abu abul Baxtar ibn Hisham gaayoo yële ay ñoom Shaybat ibn Rabi'a Utbat ibn Rabi'a ak ñoom ay ay ñoom Nadr ibn al-Harith ñoom Uqba ibn Abi Mu'ayt keroog lañ leen faat fi nga xamante ne mooy xare Badar de nga xam ne kon de xëlséef ngeen a xam kan la mbugal mu metti mi koy gàcceel dal keroog lañ leen gàcceel Badar Badar wa lu muy rot ci kawam mbugal mi nga xam ne day sax mu ne inna muy kontinue ci laaya bi nga xam ne mooy ñeen fukk ak benn mu ne inna ñun borom bi tabaaraka wa anzalna alayka alkitaaba ñun ñooy ñi nga xam ne ñoo wàcc téere bi linnaasi muy alquran yi ngir nit ñi bil xaq ci dëgg nag lañ ko wàcc de du caaxaan fa man ihtadaa képp koo xam ne gindeeku nga topp téere bii gindeeku fali nafsi na xam ne boppam rekk lay jariñ te boppam la gindeeku googu di jariñ de waman la waaye képp koo xamante ne nii dafa sànku daal di wëllif alquran wan ko ginnaaw di doxe leneen fa innama dëgg-dëgg na xam ne moom yadillu alayha ci kaw bakkanam mooy ne conséquences yi mbugal ya koy dal ak yu naqar yi nga xam ne ñoo koy xaar ci mooy gi mu mooy ndigalu borom bi tabaraka wa taala wan ginnaaw alquraanam ji ci kawam kese lay këppu wa ma anta alayhim bi wakiil te yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ne yow jottali laa la waxagul fii ci Quraysh dee leen jottali nekkuma koo xam ne dama laa def nga nekk seen gendarme di leen forcer ne leen par force yéen borom bee ma gàll seeni mbir par force ngeen gëm li ma leen wax déedéet yow loolu jottali rek allahu te ngeen xam ne allahu borom bi tabaaraka wa taala yatawaffal anfusa mooy ki nga xamante ne nii mooy faat bakkan yépp xiina mawtiha kan bépp bakkan boo xamante ne nii bésu faatoom dafa jot appam dafa jot kenn manu ci dara bu ngeen woo woowoon médecin yépp ñi dàq mën a faj dara lañ ci manul bu dee ne dafa feebaroon gisoon nañ ko keroog ci suuratul qiyaama di naan wal taffati saaqu bi saaq ilaa rabbika yawma idin lil masaaq keroog nga xam ne jaam buy waaj a faatu gaay di ut naan faatu di ut kan moo koy faj anakan moo ko man raaq kan mooy moccukan moo mën a faj wa zanna moom ngi waaj a faatu mu leer ko ne moom annawul firaaq kene tey lay tàqale ko àddina bi de comme borom bi moom mu ne gis nga moom mooy faat bakkan yépp xiina mawtihaa ca jamono àpp ba ma ko defaloon muy àpp deewam du jotee wallati lam tamut fii manaamihaa bi nga xam ne nag deewul tey nelaw ndax loolu dinañ ci ñëw ci jataay bii di ñëw gën a leeral lii nañu wax baat yi nii rek wallati ak bakkan yi nga xamante ne nii lam tamut faatuwul fii manaamihaa ca nelawam ya fa yumsiku allati qada alayha al mawt mu téye ñi nga xamante ne nii moom la dogal ci seen kaw ne moom bu ñu nelawee du ñu yeewu thumma wa yursila al-ukhra wa yursilu al-ukhra yeneen yi nga xam ne nag moom dafa moom boroom bi ci dogalam bu njëkk mooy faatooguñ bu ñuy nelaw mu bàyyee leen seen ruux seen yëg-yëg gi nga xamante ne nii ñu mën a waat continuer du dundu ilaa ajalin musamma ba ni nga xamante ne ci àpp boo xam ne man boroom bi tabaaraka wa taala maa ko tudd